fa yaqulu al-imaamu al-haafidu Abu Zakariyaa Yahyaa ibnu Sharafiin an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shaafi'ii rahimahu Allahu ta'aalaa fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fi kitaabi libaas wa fil baabil xaamisi wal ishriin ba'dal mi'a baabu maa yaquulu idaa labisa sawban jadiidan wa na'lan aw nahwahu kon al imaam al haafidu an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu jeexalee garab gi weesu Euh, ci jotaay bii ñu génn garab wala bunt wala chapitre numéro cent vingt-quatre baabu nahyi an iftirashi juluudi numuuri warrukuubi alayha te xadis biñ ci mujj woon gis nekkoon xadis numéro huit cent douze mu ne woon wa abil malih an abihi radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha an juluudi sibaa tey nag insha allah ñu war a jël avant dernier bunt bunt bii muy cent vingt cinq téeméer ak ñaar fukk ak juróom mooy avant dernier bu paree ci bii benn bunt boo xam ne du fu indi benn xadiis moom la ciy teg mu ne baabu baabu bunt chapitre wala ab dog ah chapitre baabu bunt maa la nga xam ne yaqulu lañuy lay wax nit ki idaa bu dee labisa sol na ban yére jadidan bu bees wanaalan wala dàll mooy bu bees aw nahwa wala lu mel nii mooy lépp loo xam ne lu ñuy sol bu solee yére bu bees complet bu bees rida bu bees làmbaayu kaw làmbaayu suuf yu biir waaw waaye jàll bu bees kawas yu bees waaw montar bu bees lépp <laughs> waaw maxana mu bees kaala gu bees Allah imaama gu bees léegi lan lay wax waaw ndax comme que mu ngi ñëw ci cëppaandalu bunt gi di ko jeexal nag ah nañu xam ne li ñu fi jàng lépp xéewalu yàlla la waaw xéewalu yàlla de la te nag jaam war na muy sant boroomam waaw jaam war na di sant boroomam waaw mi nga xamante ne nii moo koy dottil ay xéewal ci loo xam ne amul compte ah mu xam ne hiba lay doon dalay jox sans contrepartie waaw borom bi du ne man nag bala ma leen xéewal ay yéere rek maa defal nangam déedéet looloo tax ñu gis ñenn ñi dàq koo mooy gina rafetale waaw ndax xoolu ci loolu mel ni imaam dañuy wax ne fàttale ko leen ca kitaabul libaas bañ koy ubbi aaya yëpp indi woon ca suuratul a'raaf mu ne woon qaala allahu ta'ala ya bani aadama qad anzalnaa alaykum libaasan yuwaari saw'aatikum wa riishan wa libaasu taqwa zalika xayr voilà mooy ne yéen doomu aadama yi kat wàcce nañ bind nañ defal leen tàggatal leen ci kaw suuf ay yére ay làmbaay yoo xam ne ci ngeen di muure seeni awra yi ma leen muurloo waaye warisan ci ngeen di taarloo waaw waaye nag yéere biti yooyu li ñuy am am solo yépp yéere yi solo mooy loolu libaasu taqwa mooy yérey biir yi waaw fexe leen lu ngeen fexe ci biti leer set rafet la ngeen di toppatoo biir ba moo war a ëpp solo moo war a ëpp doole ndax wa yatba'u zahira ma zahiru ma qad batana allah wa libaas taqwa yéere nga nga xam ne mooy yéerik lambaayu ragal yàlla nag zalikal yéere boo bee xayr moo gën yére yee nag mu ñu wàcceel ngir ñu ci muur suñuy awra bi ci taarloo ci loo xamante ne du suñu ñaq waaw léegi nag mu ñuy wax nag ginnaaw bi mu ñu wanee yi nga xam ne ñoo dagan ñu war koo sol yi ñu xaraamal boo ko xamee léegi yi yi ñu yi dagan da koy xam waaye mu wan la ci dagan sax yi gën ndax loolu la xayrul bashari sallallahu alayhi wa sallam gën ji mbindeef doon solo mu wan la ci yenn ngir nga koy roy ci loolu waaye à part loolu loo sol mu ngi def yu waar yi saw aatikum mu nga jàg ko ciy ami mu ngi muur sa say awra yow góor gi wala jigéen gi xamal ne loolu baax na léegi nag ginnaaw li nga fi jàng yëpp nag ak yére yooyu yëpp boo ko amee borom bi defal la ko boo ko waree sol nag nooy def waaw boo koy sol nooy def doo sant yàlla <laughs> kay léegi moo ndi bunt bi ana lan ngay wax moo ndi ci benn xadis kepp dong ñuy xadis huit cent treize te mooy dernier hadith ci suñu téere bi di kitaabul libaas mu ne an abi saidin alxudriy radia allahu taala aanhu annahu qaal kaana rasulu allahi sala allahu alayhi wasallama isa stajadda thawban sammaahu bismihi imaamatan aw qamiisan aw ridaa'an yaquul allahumma laka alhamd anta kasawtani as'aluka xayrahu wa xayra ma suni'a lahu wa a'uudu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu rawaahu abu daawuud wa tirmidhi rahmatullahi alayhima wa qaala hadiisun hasan kon al imaamu al haafizu an-nawawi mu indi hadiis bi mu ne an abi Saïd mu ngi jële ci baayu Saïd tuddoon Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Salaba siiwe woon ci Abu Saïd al-Khudri bokkoon ci waa Banu Khudra al-Ansari radiyallahu anhu annahu qaala nee na kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam iza stajadda iza stajadda bu ma soona am yére bu bees loolu mooy istajadda waaw mooy ay labis sawban jadida waaw sol ko wam la sol nekk lu bees mu am lu bees waaw bu ma soon am yére bu bees sammahu bisme moom yonent way saa da ko doon woowe ni mu tudd waaw mooy day wax turam ne ah comme bu dee askaala la mu ne lii de bismi comme imaama ah masha allah imaama waaw <laughs> lii de imaama la waaw razaqani allahu walaw a'taani aw kasaani hadhihi al imaama aw al qamis <laughs> waaw comme li nga xam ne noonu ah la ko lenn ci boroom xam-xam yi waxe ne loolu mooy taqdir bi loolu lañu mooy liñ koy eh, eh, eh, lëkka liñ koy liñ koy nattale mooy sammaahu bismi danaan ah borom bi de moo ma xéewale wala borom bi de moo ma jox borom bi de moo ma solal bismihi ci loolu bu def imaama la kaala mu ne bi mu ne bi hadihi al imaama wala eh, nangam kasaani hadihi al imaama kaala aw xamiisan wala bu dee xamiis la mu ne xamiis aw ridaa wala bu dee làmbaayu kaw la mu ne làmbaayu kaw léegi nag ainsi de suufin mu ne làmbaayi suuf waaw yàlla bi nga xam ne moom ma xéewale li nga xamante ne mooy làmbaay gi mooy xamis bi mooy kaala gi alhamdulillah mooy làmbaayu kaw gi allahu akbar allah allah <laughs> waaw waaw kon am na nag ñu ne danaan hada xamis lii xamisa wala hada hadihi imama waaye lali amaana mooy li gën a dëgër comme li borom sharh sunan abi daawud wax bi muy indi wax yi rahmatullah ala aljami te ne dayoon yàlla moo ma xéewale hadihi al imama moo ma solal biib kaala moo ma jox biib kaala tudd ko turam yaqulu ba pare mu teg ci ne allahumma e eh, sama borom laka yow dong la ñeel alhamdu mboolem cant yi ante yow de borom bi kasawta ñii hi yére bii wala kaala gii wala lambaayu suuf bii wala kaw bii wala jàllaabe bii wala nangam bii yow de yaama ko solal kon nag asaluka maa ngi lay ñaan xayra wu bépp yiw bu nekk ci yére bi wa xayra ma suni'a la ak yiw ba nga xam ne moo tax ñu defar ko moo tax yàlla daganal yére wàcc yére te wax nañ ko sànk mooy laaya ba yuwaari sawaatikum warisha waaye wa libaasu taqwa mooy yuwaari sawaatikum mu ngi lay yóbbu ci ngërëmu yàlla ndax yàllaa ne la muural ma sa awra yi nga def ko mooy lépp loo xamante ne nii yàlla daa bëgg nga muur ko te mu lay may ngërëmu yàlla boo ko muuree maa ngi lay ñaan bépp yiw boo xamante ne maa suni ala boo xam ne moom nga ko binde te moom lañ ko defaree moom yére bi wa a'udhu bika maa ngi lay muslu min sharrihi ci loo xam ne mbonam la côté yu négatif yi man a tukkee ci yére bii muy yére suhra par exemple yére puukarewu yàlla na bu mu nekk ci man yére puukarewu waaw yére boo xam ne daf may yóbbu ci mooy yàlla waaw ak di góndiwaate di toj xolu ñu ñàkk ñi ak dem ngir di charmer ñoo xamante ne nii ay ya <laughs> ñi gën a yées ñoom fekk jawaru jàmbur ba koy charmer walla iyaazu billaah wala fekk yow ndaw si go jëkkëru jàmbur boo xam ne taxul bëggul ñu takk ko ñaaree la ah, ah non ngir muy caaxaan ak moom ainsi de suite testol ko boo yëpp seetu yëpp bi lu nekk nga xool ko yal na yàlla yal na ma musal ci façon yére yu mel noonu wala xuyalaa bi nga xam na koy sol ni basara nag xuyalaa di ngand ngandulu na li yéesam wa la waaw li yées li nga xam ne moo tax ñu defar ko mooy mu nekk loo xam ne man moom laay jëf jëf ko jokkandekoo ngir jokka jokkandekoo waay jottandekoo waay ngir di def lu bon yàlla na nga moom ci musal mu ne solo na xadiis bi Abu Daawud Abu Daawud Sulaymaan ibn al-Ash'ath as-Sijistaani wa Tirmidi al imaam Abu Iisa at-Tirmidi mu ko solo moom mu ne la xasanun bu baax wan al imaamu léegi laaj bu njëkk mooy est ce que ñoom ñaar solo ñu ne déedéet seen Abu Daawud al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy solo léegi al imaamu Abu Dawud rahimahullah mu ngi ko di ci kitaabul libaas baabun mu ne haddathana Amr ibn Awn mu ne nettali nañu Amr ibn Awn di Amr ibn Awn ibn Aws ibn al-Ja'd as-Sulami Abu Uthman al-Basri al-Bazzaz rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana Ibn al-Mubarak mu ne ki ñu nettali mooy Ibn al-Mubarak di Abdallah ibn al-Mubarak gis nañ ko ci jotaay bi ñu génn Ibn Waddah al-Hanzali at-Tamimi Abu Abdirrahman al-Marwazi al-Khurasani borom kitab az-Zuhd rahmatullahi alayhi an al-Jurayri moo ko jëlee ci al-Jurayri tuddoon Sa'id ibn Iyas Abu Mas'ud waaye siiwoon al-Jurayri al-Basri rahimahullahu ta'ala an Abi Nadra moo ko jëlee ci Abu Nadra di al-Mundhir ibn Malik ibn Qata'a hmm? Abu Nadra al-Abdi al-Basri rahimahullahu ta'ala an Abi Sa'id al-Khudri moom moo ko jëlee ci Abu Sa'id di Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Tha'laba ibn Ubayd ibn Abu Jurr Khudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji al-Madani Abu Sa'id radiyallahu ta'ala anhu wa an abihi annahu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha istajadda thawban sammahu bismihi imma qamisa aw imama aw yaqu aw thumma yaqul allahumma laka alhamd anta kasawtani as'aluka min xayrihi wa xayri ma suni'a lahu wa a'uudu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu qaala abu nadra fakaana asxaabu nabi sallallahu alayhi wa sallam idaa labisa ahaduhum thawban jadiidan qiila lahu tubli wa yuxlifu llahu taala <laughs> ginnaaw bi mu ëndee xadis bi nii moom al imaam Abu Daawud comme ni ñu ko gisee mu ne abu nadra mi nga xam ne moo jëlee hadith bi ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri al-Khudri di al-Mundhir ibn Malik ah al-Basri radiyallahu rahimahullah taalibi sahaaba yela woon moom mu ne mu ne wa kaana mu ne fa kaana nekkoon na ashaabu rasulillah ashaaban ashaabu nabi àndandoo yonente bi alayhi salaam di sahaaba mi de ila lahbisa ahaduhum sawban bu kenn ci ñoom soloon yére bu bees am yére bu bees dañ ko koy ñee dañ ko koy dañ ko koy kii eh, eh, nu mu tudd yéene voilà dañ ko ko yéenee waaw kontaan ci la fait seen mbokk sol lu bees day mel ni ñoom ñoo ko sol allah <laughs> ba pare xiila bu bu kenn ki ñoom dañ koy wax la lahu ne ko tubli yàlla na ràpp wa yuxlifu llahu ta'ala te yàlla daal di wutal loo xamante ne mooy yàlla na yàgg na ràpp mooy yàlla na yàgg ak yow tekkiwul na nga ko sol tay mu yàqu say <laughs> loolu kay mooy na yàgg ak yow waaye bu demee ba li nga xamante ne ràpp na yàlla na muy ràpp fekk yàlla yo eh, daal di lay yoo yuxlifu llahu ta'ala te lii nii ñuy wax yonentuwaay saa saam lañ ko jëlee ah te loolu dinañ ko gis léegi ci kanam insha allah ci hadis boo xam ne yonentuwaay saa saam ci boppam <laughs> moom moo ko wax lu mel nii kon nag mu ngi noonu kon kanta al imaamu abu isa at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala moom mu ngi koy indi ci abwaabul libaasi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa yaqulu idaa labisa thawban jadiidan mu ne haddathanaa Suwayd ibn Nasr mu ne mu ngi ñu nettali imaamu Tirmidhi Abu Iisa mooy suñu sëriñ Suwayd ibn Nasr di Suwayd ibn Nasr ibn Suwayd al-Marwazi Abul Fadl at-Tuusaani rahimahullahu ta'aala si yowoon ci Ashaah rahmatullah alayhi qala akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak gis nañ ko sànq an Sa'id al-Jurayri gis nañ ko sànq an Abi Nadrata gis nañ ko sànq an Abi Sa'id radiyallahu anhu gis nañ ko sànq annahu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha istajadda thawban sammahu bi ismihi imamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqul allahumma lakal hamd anta kasawtani as'aluka xayrahu wa xayra ma suni'a lahu wa a'uuzu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu kon mu ngi noonu mu ne nii la ko al imaamu Abu at-Tirmidhi mu ne wa fil baabi an Umar wa ibn Umar mu ne te am na ci buntu bi hadis bu mel nii ñuy jóge ci Seydina Umar ak doom ji di Ibn Umar doomu Umar ma ne ma kan Aasim ma non Abdallah <laughs> buñ ko jooyalee rek moom la Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma kon hadis baa ngi nii nii la ko al daal di solowee al imam Abu Dawud ak al imam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi léegi ginnaaw njàngat bu njëkk noon di eh, li nga xam ne mooy taxrij bi léegi beneen njàngat mooy ana ban lëkkaale la ma bunt mooy leer na yonent may sa saam bu masoon a am yére bu bees lan la nit ki wax moom mu jàngal ñu ko <laughs> bàyyi lu ñu dara sallallahu alayhi lu dul na jàngal nañu ko lépp lu yiw waaw léegi nag xam na ko ko xamul eh, ku ko xam ñàkk na koo xam ku ko xamul waaye lii mooy li nga xam ne mooy sunna nañu fexe di xam sunna sii di ko mokkal te bu ñu amee eh, yére boo xamante ne bu bees la ñuy wax lii nga xamante ne nii moom la moo yonent baay saa doon jàng doon doon wax allahumma laka alhamd anta kasawtani as'aluka min xayrihi wa xayri ma suni'a lahu wa a'uudu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu ñu waxaat ñetti yoon allahumma laka alhamd anta kasawtani as'aluka xayrahu wa xayra ma suni'a lahu wa a'uudu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu dernier allahumma lakal hamd anta kasawtani as'aluka khayrahu wa khayra ma suni'a lahu wa a'uudu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu kon mu ngi nii affaire baa ngi nii ah ah léegi kon lii nañ ko fexe eh, eh, eh, jàpp waaw waaw mooy lan ci wolof wax nañ ko waxat allahumma eeson borom lakal hamd yow la ñeel mboolem cant waaw bul am yére di jaay jaay dem xam ngeen ne duma seen morooma ah. man yi may poor bokkul ak ñeen di poora ah. on on boxe sur le même ring sur le même ring non déet déet sant ko yàlla te bu boobaa yow yére boo man di sol day baax amul yére que sa waay nag yére yu tedd yi déet parce que yow yàlla ngay gis waxoon nañ loolu <laughs> waaw affaire yéene la rek waaw waaw ngir wane xéewal yi la yàlla jox mi ne wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith sa gisoon nañ taxawoon nañ ci hadith yi romboon ngay def loolu ngir sa boroom ngir tamit nit ñi feeñ ba nit ñi nga xam ne am nañ aajo te man nga leen a dimbali ñu mën la ràññee waaw lu mel noonu loolu yi taxawoon nañ ci kon nag la anta kasawte nii yére bii mbaxana mii dàll bii bul nii timbër yi ma sol muraakus yi maraakis yi waaw waaw dàll tig tig tig tig tig yi ma sol waaw bu ko xeeb de waaw yii nii go yii basket yii ma sol anta borom bi yow kasawte nii yaa ma ko solloo waaw yaa ma ko sol ràng de yow yaa ma ko rànk <laughs> waaw ci sax mbaax képp as'aluka kon nag maa ngi lay laaj dal lii ma sol wala kaala ji wala mbubb mi wala tubay ji wala nangam bi wala lii nga xam ne dama koo jël ceinture bi bu ko fàtte ceinture ki la <laughs> waaw ay way borom bi maa ngi lay ñaan xayra lépp lu yiwu waaw lépp loo xam ne moo tax ceinture nga dagal nga nga nga nga may ko muy dëggal euh, di di mën a denc samay awra bu baax waaw di takk sama ndigg bu baax bañ koo bàyyi muy yoor di kiris koros en tant que góor sama sili sama yére bu ndaw bi di feeñ cim waaw yàlla nga ma ci musal waaw xayra may julli sëgg sama ndumkuru ngir nekk ci biti ma fay yéeg ngelaw lu seet la yàlla bu yàlla nga ma musal ci loolu asaluka xayra lépp luy yiiwam lu tax ma dina mën a dëggu dëgër temm ngir jaamu la yal nag ma ko yombalal waaw maa ngi lay ñaan yiiw bépp bu nekk ci yére waaw wa xayra ak li gën ak lu baax li tax ñu defar ko mooy di la jaamu waaw di ci muur suñuy awra di la jaamu waaye <laughs> gimbali ñu rek lépp daal ci gàttal ci wàllu jaamu yàlla daal te muy mat bañ a nekk di buubu mu sunna we loolu waaw waaw sunna we loolu <laughs> waaye wa a'udhu ma lay muslu nag borom bi di ñëw di làqu ci yow nga musal ma min ci lu bonam waaw li ñu waxoon sànq yére boo xam ne bu ma ko solee ngir rek ah, li yaltafita an-naasu ilay ngir nit ñi di geestu di ma xool <laughs> ha ay sa waay ji waaw wa xaraja fi qawmihi fi zinatihi yal nañ ñu musal ci façon Qaaruuna yoo yële nga xam ne loolu lañ doon solo seen yére waaw ak puukare woog lu yées ak yéemu sa bopp ak woroog ah doylu naan waayow eh. non sol ba pare naan man nag man bu ma mënoon am leneen man nangam nangam du sant yàlla mukk parce que tout le temps mu ngi jàpp daaj bëtam ci ñi nga xam ne ñoo ko féete kaw wal iyaadu billaah yal nañ ñu musal lool wa sharri ma suni'a kon xadiis baa ngi nii <laughs> am na solo mooy ñaan gii nga xam ne yére yi fi wax ci wàllu yére yépp léegi boo koy sol looy wax yeneen saa salaam jàngal ñu ana lañ lañaa wax pour bu ñëwee dañoo nekk ñoo xamante ni nii dañaa sol yére léegi mu def seen affaire waa li ci suuf <laughs> hein li ci suuf nag mooy ku sol yére bu bees parce que Abu Nadra kat nee na ah saxaabaay yonent bay saa saam de bu ci naa ci ñoom daal daal di woon sol ab yére hein dañ la doon ñaanal naan na yubli yal na rab te yàlla wa yuxlifu llahu taala tubli wa yuxlifu llahu taala yal na rab te yàlla daal di eh, eh, kii eh, wutal lu lu lu gën loolu lañ ne la nag loolu noonu yonent bi alayhi salaam nag ci boppam moom moo ko doon wax ci moom lañ ko jële waaw ay ma ne la waaw imam Abu Dawud ci kitaabul libaas ba léegi dafa solo fii ma yud'a liman labisa thawban jadida waaw noonu la tudde bunt bi baabun bunt fii ma yud'a ci li nga xam ne moom la ñuy ñaanal liman ñeel ka nga xam ne labisa daa sol bi sa poor na sawban yére jadiidan bu bees waaw moo xam yaa ko jëndal sa bopp moo xam daa am ku baax jox la ko moo xam ak kado la buñ la jox walla boog day piis yuñ doon séddale jox la lépp ci yem bu beesee ci yow aywa bismillah waaw léegi ku ko sol xam nañ moom mi koy sol li muy wax waaye yaw mi nga xam ne yaa gis xéewalu yàlla bi feeñ ci sa mbokku jàmm da koy eñaane xaala mukk waaw ah, nga ñaanal ko ndax loolu mooy jullit innamal mu'minuuna ixwa ay jullit ñi ñooy dëgg-dëgg ay mbokk doo ko iñaane da nga ciy kontaan man ni yow yow yow yaa sol mbir mi gaa bu dee yow la sax mu lay ñaanal lool yow dañ ko yéene sax la nga summi ko jox ko ko quoi wala utal ko bu mel noonu allah léegi kon ci sol lu bees xam na li muy wax waa léegi man mi gis ko sol lu bees lu ma koy wax al imaamu Abu Dawud mu ne haddathana Ishaq ibn al-Jarrah al-Azani mu ne nekkal nañu suñu sëriñ Ishaq ibn al-Jarrah al-Azani rahimahullah borom Taqrib at-Tahdhib nee na saduq la ah rahimahullah qaala haddathana Abu an-Nadr ah muy Hashim ibn al-Qasim ibn Muslim ibn Miqsam Abu an-Nadr al-Laythi rahimahullah al-Kinaaniyu al-Khuraasaaniyu al-Baghdaadiyu rahimahullah qaala haddathanaa Ishaaq ibn Sa'iid mu nekk ñu nekk mooy Ishaaq ibn Sa'iid ibn al-Ashdaq Amr ibn Sa'iid ibn al-As na kii kii waaw kii maamam maamam xawoon na yéeme quand même <laughs> dafa fàtte moom mii la Abu Shurayh doon wax maamam maamam quoi mu yàlla Ashdaq Amr ibn Sa'id mi ne woon gouverneur doon doon euh, euh, waajal Umay euh, waa Banu daal di koy waajalal ab digal ko mu armée dem ne day day déjjati Seydina Abdallah ibn Zubayr Makka ah radiyallahu ta'ala anhu waajal ay armée Abu Shurayh tamaa di soo gis nañ ko fii ci Riyad bi Abu Shurayh alxuzaa'i radiyallahu anhu al-adawi daal di ñëw ne ko izan li ayyuha al amir moom mii maamu kii la muy amr ibn sa'id al ashdaq sawayi mu tontu ko tontu yooyu ñaga seeta ñàkkuk taalibe wal iyaazu billah kii nag doom ji moom eh, eh, eh, masha allah fiqa la waaw muy ishaq ibn sa'id comme quoi sa baay doon doxale lu dul noonu yow boo ñëwee doone man daal maa gën a maa bàyyi déedéet <laughs> yow islah fexeel nekk ci yoon bu nekkee ci yoon nga nekk ci yoon bu newul ci yoon nga fexe nekk ci yoon tey ñaan yàlla yërëm ko te jéggal ko ay rëcc rëccam kon Ishaq ibn Sa'id ibn al-Ashtab Amr ibn Sa'id ibn al-As ibn Sa'id ibn al-As ibn Umayya ibn Abd al-Shams moom mu ne an abiihi kon Ishaq moo ko jëlee ci baayam ni Sa'id ibn Amr voilà Sa'id ibn Amr ibn Sa'id moom itam fiqala la borom taqribu tahdib wa abu usman ñi ne abu anbasa al umawi al qurashi al hijazi al madani al dimashqi al kufi rahmatullah alayhi gis nga moom ay sët doom ji sët bi ni ñu ñoom ñëpp ni ñu jàmbaare kanta moom mu wax wax yoo xam ne yéemi na an ummi xaalidin waaw si al imam abu dawud mu ne moom ummu xaalid bi amina bint xaalid radiyallahu anha sahaaba la baayam sahaaba la ah Amina bint eh, Xaalid la tuddoon ibn Sa'id Xaalid ibn ndaw baax radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam utiya bi kiswa mu ne nent bay saa dañ ko ndil benn yére fiya xamisa yére boo xamante ne daa am bu xaw a eh, nekk eh, quatre coins la loo xam ne ci daa am ñeenti wàllu bu ba bu jot nekk loo xam ne ci suuf la woon wala léeg-léeg mu nekk ci leen wala mu bañ koo nekk am ay rëdd yoo xamante ne ay ay ay brodure waaw broderie yooyu yi nga xam dañ koy broderie waaw mooy yooyu yi ñuy brode broder mu am ci ay rëdd yoo xam ne ci yére bi bu rafet <laughs> léegi yeneen may saa saa am ne bu saxiira nag nee na xamisatun fiyaa xamisatun saxiira mooy brodure yu ndaw ñoo ci newoon yu ay broderie yu ñu broder broder yu ndaw. fa qaala yonent way saa jël yére bi ne man taraw na ahaq bi haadihi ne sahaaba ya fa ne woon kan ngeen gis moo gën a yelloo ci yére bi ah fa sakatal qawm sahaaba yëpp ne teg waaw ndax ñoom am nay jamono yonent saa bu leen laajoon nañ doon tam manil muflis al muflisu fii <laughs> waaye bu gi doonuñu woon tontu dañuy bàyyi noonu rek na allahu wa rasuluhu alam wala ñu noppi allah bu leen laajee tay la ban jour comme fathu makka day mel ni gaa yi xamuñ ban bés la waaw day mel ni xamuñ bés la waaw moo tax ba ñu yaakaar ne dinañ ko tudd beneen bés bu dul bés boobu waaw lool léegi kon mu ne nit ñi noppi fa xaala mu ne tuuni bi ummi xaalit waaye dem leen woowal ma ummu xaalit waaye indil leen ma amina man ñu leen saa salam indil leen ma ummu xaalit bint xaalid na ñëw ibn Sa'id ibn al-As waaw mar na tey na na na ñëw andil udduuni bi umm xaalid nee na fa utiya biha ñu indi umm xaalid ñu indi ko moom mu raw si fa albasaha iyaha yenent bay saasaam daal di koy solal xale la woon solal ndaw si yére bi nag summa qaala mu ne ko ablii wa axliqii ablii wa axliqii wa pare wa ja'ala yanzuru ila alamin fi xamisa ahmar aw asfar wa yaqulu sana sana yaa umma Xaalid yéen saa salaam non yéen saa salaam billahi maasha Allah quoi c'est mu ne mu ne biñ laa yéene ummu Xaalid indi leen ma woo leen ma Xaalid indi leen ko ñu indi mu nekk xale ñu indi nee na mu solal mu solal ko ko moom mooy nettali ñu so yeneen saa salam solal ko yére bi nag yére bi rafet yeneen saa salam naan ko abli wa axliqi ah loolu niroowul ak lim la ne saxaaba yi dañu wax tubli wa yuxlifu allahu taala ah kuñ ko jële ko do seen sang sallallahu alayhi wa sallam di suñu sang ñun ñëpp <laughs> waaw nañu def ni saxaaba yi doon def la moo tax yàlla na ràpp ak jàmm te yàlla wutal da nga ko wax ci wolof waaye xamal ne sunna la waaye boo ko waxee xam ne sunna la roy ci saa saa est-ce yaa raw ki naan rek yàlla na ràppan jàmm parce que da koo tàmm rek daa fekk nit ñi di ko mu ne ko ab lii waaw <laughs> mooy ràppal ak jàmm yow yére bii wa axliq waaw allah ab lii wa axliq allah waaw ab lii mooy ci ràpp waaw mooy benn la wa axliqi te ràppal waaw mooy dem ba nga xam ne nit ki da koy da koy jëfandikoo ba ni nga xamante ni nii ci la nag euh, euh, fin de vie moom yére bi di xew waaw mooy dundal ak jàmm ak yére bii ah ba ni nga xam ne ci lay demee nag ba lu nit lu mën a du la sol mooy loo xam ne commencé na kii yal na ràpp ak jàmm mooy loolu rek <laughs> waaw allah allah Allah Allah loolu am am solo billahi waaw kon dañ ci bàyyi xel ah kon nit ki daa war a di topp lii yoo leen saa xaram di wax abli wa axliqi marratayn nee na après muy xool dessin yi nekk mooy rubbi yi nekk ci kii bi ci yére bi <laughs> boo xam ne bu xonq la wala bu mboq bu bu jaune naan ko sana sana ya umma Xaalid <laughs> loolu nag imam Abu Daawud mu ne wa sana fi kalaami al-Habasha al-Hasan mu ne sana kaddu la boo xam ne kaddu Habasha la Habasha yi mooy éthiopiens yi ñoo ko doon ci seen langue la bokk yeneen saa salaam jël moo boobu ne sana sana ya umma Xaalid mooy na ràpp ak jàmm waaw loolu dañ ci xam ne tamit léeg-léeg wax beneen làkk bu wuteeg sa bos lool loolu lu baax la dara ci nawul gaa yi nga xam ne dañuy fexe di fexe la tout ba duñu wax benn baat bu bokkul ak baat bi làkk biñ ne loolu moom de toute façon yeneen saa sa mer woon noonu waaw sana sana yaa umma Xaalid te mënoon na wax Hasan Hasan yaa umma Xaalid <laughs> voilà kon mu ngi ak mud ya gañ naan loolu ci Habasiya la ba Seydina Abu Hurayra ne yeneen saa sa bi kiiwee ñu ne ko waa luy <laughs> mu ne ay eh, waay sikkiin <laughs> voilà kon loolu lu ama am solo la mooy kon axliqi abli wa axliqi abli wa ak tamit lay eh, sahaaba ya taala anhum wa ardaahum daal wax kon loolu eh, lu ama am solo bu ñu ko ñàkk so buñ ko bàyyee buñ ko bàyyi ginnaaw waayi waay waay bu ñu ko bàyyi gannaaw am na solo waaye am na solo am na solo am na solo am na solo waaw sinon yonent saa saam ko woon jàngale waaw kon yooyu yëpp nañ si bàyyi xel léegi nag hmm? euh, foog naa baax na noonu kon léegi xam nañ ki nga xamante ne nii moo sol yëre bu bees ana lañu kaa wax waaye ki nga xam moom ki sol yére bu bees d'abord lan laa wax ak ki nga xamante ne nii moom euh, euh, euh, kat lañ gis mu sol yëre bu bees li nga xamante ne moom lañu kaa wax wallahu taala alam nañ ko jàpp di ko wax def ko sunna bu fekkoon ñu koy wax mais teguñu ko woon ci sunna quoi na ràpp ak jàmm ak comme ni ko saxaaba yi doon waxe loolu lépp waaye bon ñun tubli wa yuxlifu llahu taala wala ni yeneen saa salaam wax <laughs> ah loolu euh, dañ koy teewlu quand même waaw ndax ca la amee ngërëmu ki nga xam ne mooy suñu boroom tabaraka wa taala ci nga koy ame de waaw ci nga koy ame kon loolu euh, am na am na am na fiihi fiihi min al-fawaa'idi ma fiihi insha allahu taala mais euh, mën nañ yem na am na benn affaire euh, wala nañ ko bàyyi fii ah, mooy euh, wala nañ ko ndax dina am solo sayyidatu Aïsha radiyallahu anha wa ginnaaw bi ñu gisee ne lii loo ci mën a jàngale neen mooy sopp wuñ sopp ku sol yére bu bees nga wax lii te mooy sunna waaye ki nga xam ne daa gis ko sol yëre bu bees mu wax li nga xam ne mooy li ñu gis nii as-sayyidatu Aïshatu bint Siddiq radiyallahu anha anhuma al imam al hakim comme ni al imam al Mubarakfuri ëmbee ci bi muy sharah hadis bi mu ne imam al hakim de dafa soloo ci al mustadrak jëlët sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na mashtara abdun thawban bi dinar aw bi nisfi dinar fa hamida allaha illa lam yablugh rukbatayhi hatta yaghfira allahu lahu imam al-hakim mu ne wa qaala hadithun la a'lamu fi isnadi ahadan dhukira bi jarh waaw mu ne sayyidatu Aisha neena radiyallahu anha yonent bi alayhi salaam neena mashtara abdun thawban mu ne amul benn jaam boo xam ne jënd na ab yére bi diinaar man a nekk na ab jalaabi kese ab pamis kese wala tuwéy wala loo xam ne daal moom lay làmbaayoo mu jënd ko diinaar pièce en or lool aw bi nit mooy ak suñu monnaie yëpp boo ci jënd rek jamono yooyu ñu doon waxal loolu lañ doon utiliser moo tax mu waxee lool wala xaaji diinaar fa hamidallah bi mu ko jëndee mu sant yàlla neewul lii ma je waaye je l'ai eu euh, avec kii xaw ma lan les sueurs de wax déedéet non non damaa ñaq am ko ah. voilà faut pas déconner ah déedéet nga sant yàlla mu sant yàlla lu dul ne hein illa lam yablugh rukbatay lu dul yére boobu bu koy sol du du du ci ñaari bëtu óomam yi bu koy sol muy wàcc bala moo àgg ci ñaari bëtu óomam yi hatta lu dul ne yaghfirallahu lahu borom bi jéggal na ko allah imaam al-Hakim mu ne xadis bii de xadis la boo xam ne sanadam xaw ma ci kenn ci ñu ci nekk koo xamante ne ku ñu jam la kon loolu it nañ ko ci boole nañuy fàttaliku di sant yàlla ci yére yi nga xam ne moom lañuy am moo xam dañ koo may moo xam dañ koo jënd moo xam dañ koo lu mu bees rek niñ jël waaw xattaa yi beesu sax boo koy sol da sant yàlla da ngay tuddaat eh, ki nga xam ne mooy borom bi alhamdulillah alladi kasaani hada wala nga ne hada thawb alhamdulillahi alladhi kasani kasani hada thawb wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa ha comme ni nga xam ne noonu la nekk ci sunan yi ba mu des an-Nasa'i rahmatullah alayhim boo sol yére d'une manière générale nga ne alhamdulillahi alladhi kasani hada thawb ha wala kasani hada sant ñeel na yàlla mi nga xam ne moo ma solal lii wa razaqanihi te moo ma ko wërsëgal loolu day tax jaam bi min ghayri hawlin nañ jàllal ba pare ci loo xam ne amul pexe bu min nii bu tukkee ci man bu tax ma jot ci wala quwwa waaye du du càggante ne moo man daal damaa may pexe yu grawo moo tax manul woon a demee neneen déedéet jaam du gise noonu waaw moo tax loolu dafa nekk lu ama am solo boo gisee yii nii yépp sharia ko c'est pour tout le temps bi di dellu di branché wu quand même ci boroomam tabaaraka wa taala quoi xam ne moo al la waaw al hawla la waaw allahu akbar waaw ndax yonent saa sallam ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar tuddoon nañ ko fi eh, eh, eh, kene de daal dinañ koy jéggal ay li jég jiitoon ay bakkaaram ak li mujj te lool Mu'aaz ibn Anas al-Juhani mi gisoon xadiisam keroog eh, moom moom moo ko wax mooy bi naan man akala ta'aman thumma qaala alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara qaala wa man labisa thawban fa qaala gis nga mu joxe ku sol yére rek daal di koy wax mu ne alhamdulillahi alladi kasaani hada sawb hada sawb wa razaqanihi min gayri hawlin minni wala quwwa mu ne dinañ ko jéggal ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara waaw loolu bu ñu ko sàggane ay ñaan la yoo xamante ne nii lu ama am solo la même bu dee wa ma ta'akhkhara bi am na borom xam-xam yu ne yooyu ba ànd ci waaye daal mooy yonent bay sa sam lii la jàngale kon nag walillahi alhamdu wal minna ci kaw noonu jeexal nañu li nga xam ne mooy buntu bii léegi nag mu des buntu bu mujj waaw nga xam ne imaam andiwu ci benn xadis muy xadis numéro buntu numéro chapitre numéro al baabu saabi as wal ishriin ba'da al-mi'a baabu istihbaabi bil yamiini fi libaas hmm? kon mu ne chapitre bu mujj bi mu ne baabu buntu muy cent vingt six téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn mu ne baabu istihbaabi buntu sopp buntu bii moom day wax ci sopp di wane sopp gu ñu sopp al ibtidaa'i boo ñëwee sol sant yàlla waa boo sante yàlla léegi ban ngay njëkk a dugal sa loxo càmmoñ wala sa ndeyjoor wala sa tànk càmmoñ bu dee tubay la déet mu ne nag bii day wax ne sopp gu ñu sopp te loolu mooy li ràññeeku mooy jiital bil yamini ci loxo ndejoor wala tànk ndejoor fil libaasi ci col ko waaw léegi noonu la tudde buntu bi mu ne hadha al bab qad taqaddama maqsuduhu wa dhakarna al ahadith as sahihata fi lii rek da ci <laughs> al imam an-Nawawi mu ne gis nga buntu bi nag alhamdulillah qad dëgg dëgg taqaddama jiit woon na romboon na maqsuduhu li nga xam ne moom lañ ci jublu moo tax ñu ñu ñu teg ko jiitu woon na kon jàll ñu koy répété wa wa zakarna te tuddoon nañ bañ ko rom bañ ko fa bañ rombee ci téere bi al ahadisa hadis yi nga xam ne saxiixati ñoo yu wér yi fii yu lëkkaloo bunt bi te moo ciy wax te loolu moo doon chapitre quatre-vingt-dix-neuf waaw baabu istihbaabi taqdiimil yamiini fii kulli maa huwa min baabi takriim yaa ngi fàttale ku loolu foofu yee eh, la ko al imaamu al haafidu an-Nawawi rahimahu llahu ta'ala daal di woon indi mooy buntu ba nga xam ne lay wax ne bunt bi ñu sopp quatre-vingt-dix-neuf téeméer bu manqué benn sopp gu ñu sopp jiital tànku ndejoor ci lépp loo xamante ne ci ko côté takrim la nekk mooy euh, teraanga ak lu tedda kon mu ngi noonu foofu fa indi woon lii moo nag la naan ne loolu romboon na buntu bii moom romboon na moom te lépp lu ñu soxla woon indi woon nañ ko foofu xam nga foofu dane woon kal wudu i comme jàpp waaw jiital du ñu sopp jiital ndejoor ci lépp loo xam ne ci buntu teraanga la kal wudu'i comme jàpp wal ghusli ak sangu wa tayammumi ak tiim wal lubsi sawbi wan na'li wal xuffi was sarawili ak sol yére wan na'li sol ay dàll wal xuffi sol ay kawas ay sànke yi derak bu dul derak lépp was sarawil ak sirwaal yi mooy tubëy yi nga am day wàcc kon loolu lu ama am solo loolu indi woon na ko foofu kon nee na loolu nag booboon na waaw kon jarul mu ciy ñëwaat ci kaw nii walillahi alhamdu wal minna tëj nañu kitaabul libaas yal na boroom bi may ñu kon libaasan dañu koy sant yuwaar yii sawaatikum warisha waaye nag ah surtout bam ne tamit wa libaasu bu ñu benn mooy ci yooyu zalika xayr yal nañu ko borom bi may lii di ñëw nag insha allahu taala al imaam indi bu bees kitaab kitaab bu bees insha allahu taala wallahu taala alam léegi nag tey ah téere bii nga xam ne moom la ñu jeexal nii di kitaabu libaas yi borom bi def nañu jeexal ko yawmul arba'a waaw bésub al arba <laughs> la ko jeexal le deux safar le deux safar ñaareel ci weeru safar mille quatre cent quarante six tolloog ci atum grégorien ah atum Grégoire Grégoire non c'est grégorien <laughs> c'est pas Grégoire ah le pape grégorien grégorien pas pape Grégoire grégorien <laughs> atum grégorien hein muy le 7 août 2024 mercredi 7 août 2024 dëppook le 2 safar ah wolof yi di ko wax weeru màggal ah 1446 ah